بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki fiqhul azkar noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaan suñu boroom mu defoon nu ak nangu ñu ñëw ci ñaan yi nga xam ne dañ ko tànn di ci fas eh, ànd ak yéen muy ñaan yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ay ñaan yoo xam ne fii dañ koy indi ci façon boo xam ne dañuy bëggaale itam jullit bi di ko jéem kem kàttanam ngir mu mokk ndax am goo xam ne am na ko am na ko solo ngoo xam ne ñaan yooyu am na ko solo moo tax ñu doon bëggaale muy bañ a bari lool nga xam ne julli bi dana ko mën a mokkalaale ndax ñu bare bari kat bu ñu seetloo ci ñaan yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ko daan jëfandikoo tam wóor ñu ne moom lépp loo xam ne si wax na ko rek moo xam lu mu wax la ngir di ca yoonal ab àtte wala mu nekk lu wax loo xam ne si lu muy ñaan borom la loola wax yu la te ñaan yëpp ñaan ga ëpp yaakaar mooy ñaan goo xam ne la laa wóor ne ñaan gii kat yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko daan jëfandikoo ci wàllu ay yitteem daan ko jëfandikoo digganteem ak euh, borom kon insha allahu taala dañuy daal rek ànd ak yéen ci ñaan yooyu ñaan bi suñu borom subhanahu wa taala defal li xam ne si moo di ñaan gi tey mi ngi tàmbalee ci euh, allahumma inni a'udhu bika min al wal haram walmasami walmaghram wa min fitnati alqabri wa adabi alqabr wa min fitnati annaari wa adabi annaar wa min sharri fitnati alghina wa a'udhu bika min fitnati alfaqri wa a'udhu bika min fitnati almasih addajjal allahumma ighsil anni khataaya bimaa'i as-salji walbarad wa naqqi qalbi min alkhataaya kama naqqayta ath-thawba al-abyada min ad-danas wa baa'i bayni wa bayna khataaya kama baa'adta bayna al-mashriqi wal maghrib mu ñëw ci xadis boo xam ne xadis bu wér la ndax al imam Buxaari ak imam Muslim kenn ku ci nekk eh, dafa solo xadis boobu eh, ñaan gi mooy lan ñaan gi dafa wax ne allahumma yow sunu boroom yàlla inni man day muhammad sallallahu alayhi wa sallam a'udhu bika maa ngi làqu fi yow minal kasale ci tayel tayel xañ na nit yiw bëree bëree bëri lu bëree bëri lu mu amoon lu mu waroon a am ci diggam ak boromam tayel xañ na ko xam ngeen ne bu nit ki muccee ci tayel dana jëfandikoo waxtoom ci na mu yelle wala haram ak màgget goo xam ne day àgg ci yóbbu xelum doomu aadama te loolu muslu ko lu jaadu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na muslu yàlla di ko delloo ci al ardal umur koo xam ne mënatoo dara dara dara ci kaw suuf lépp loo man dañ la koo manal ba noppi xamatoo dara dara dara loolu wax dëgg yàlla muñ jee wax aw xanu guddi itam loola moom xanaa ab ci la wal ma sam ak lépp loo xam ne day bijj bàkkaar lépp loo xam ne day bijj bàkkaar loolu itam maa ngi e cay muslu eh, wal maghram danaa dellusiwaat ci al maghram jooju wa min fitnatil qabri ak fitna yi bàmmeel wa azabil qabri ak mbugalum bàmmeel maa ngi muslu itam ci fitna joy bàmmeel fitna yi bàmmeel mooy laaj yooyu nga xam ne dañ koy laaj jullit bi loolu ku ne xam ne ne doomu aadama mucc waaye nag mucc la cay juddoo ci ñàkk a tontu ku jóg fitna yi bàmmeel itam mën na caa dugg fitna yoo xam ne ma ngay bàyyi ko doomu aadama ci tontu laaj yooyu loolu fitna ndaxte laaj yooyu tontu ko mooy tax a mucc maa ngi muslu itam ci mbugalum bàmmeel te bàmmeel ku ne xam ne ne mbugal ma nga fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb na ñaari bàmmeel daan ne ñaari bàmmeel yi day ñu ngi leen di mbugal loolu la muy tekk mooy mbugalum bàmmeel lu am la waaye lu mm, invisible la nag doon loo xam ne doomu aadama na koo teg bët wa min fitnati naari ak fitnay bam fitnay sawara wa adabi naari ak mbugalum sawara wa min sharri fitnatil ghina ak ci ay fitnay am koom am koom ku ne xam na ne eh, lu bari fitna la léeg-léeg nit am koom moo xam ne day dox digganteem ak saraxe dox digganteem ak dimbale dox digganteem ak génne azaka wa a'udhu bika maa ngi muslu ci yow min fitnatil faqri ci fitna yi ñàkk wa a'udhu bika maa ngi muslu ci yow itam min fitnatil masixid dajjal ci fitna yi jëmm jooju nga xam ne ci mujjug jamono lay feeñ ci almasixud dajjal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ragaloon fitnaam lool di wax ne fitna yi nga xam ne moom la gën a ragal ci xeetam yi mooy masixud dajjal ndax li nga xam ne dana ko yóbbaale sawara ci mbooloo day bari mu tëj ne allahumma allahuma yow sunu borom igsil anni yàlla na nga fomp ci man yàlla na nga raxas bam set wicc ci man xataaya samay ñaawteef bi ma isal ji ci ndoxum glace wal baradi ak ndoxum yuur wala taw bi yuur loolu ku ne xam na ne ndoxum glace moom ak taw bi yuur luñ ca foot lu nekk day set bëgg yàlla setal ko ay rek a tax muy waxe noonu wa naqi qalbi yàlla na nga setal sama xol mi nel xataaya ci ay ñaawteef kama naqayta comme ni nga setale asawbal abyad yére bu weex mi la dana si ci tilim wa baax yàlla nga soree la bay ni sama diggante wa bay na xataaya ak diggante samay ñaawteef dégg nga kama baaxata ni nga soreele baynal mashriqi diggante fi jant bi di fenke wal maghribi ak fi jant bi di sowe loolu ak ñaan la ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa mata bàyyi xel lool Euh, ñaan gu mujj gi nga xam ne imaam muslim moo ko solo allahuma inni a'uudu bika min zawali nicmatika wa taxawuli aafiyatik wa fujaati niqmatik wa jamii saxatik mu ñaan gàtt am solo yow yàlla de maa ngi làqu fi yow min zawali nicmatika ci dañuk sa xéewal te ku ne xam ne doomu aadama lim yor ci àddina lépp mu doon ay xéewal bi nga ko bàyyi ko ci boromam xéewal yooyu nag maa ngi làqu fi yow di muslu ci yow muy dañ xéewalug nopp xéwalug dégg xéwalug ab bët xéwalug gis xéwalug ak wax yëpp ay xéwal la mbooleem cëri doomu aadama yooyu yëpp ay xéwal la la nga xam ne moom la ko yàlla manal moom cëri yooyu tam ñu di ko def ay xéwal la waaye lépp loo xam ne itam doomu aadama mi koy am fii ci kaw suuf ci xéwal yi la bokk yoo loo yooyu nag maa ngi làkk ko ci yow muy dañ ndax xewalu yàlla gu dañ kër musiba la daan dégg déggatoo daan gis gisatoo daan wax waxatoo daan dox doxatoo loolu lépp ay xéwal yu dañ la fa taxawuli aafiyatika ak walbatiku so jàmm jàmm ji nga ma defaloon mu ne jàmm ju ne bay ma xëy rek mu walbatiku ah loolu de ci ngi ciy làqu di ci muslu wa fujaati niqmatika ak betteeg sa mbugal betteeg sa mbugal yàlla eh, mën naa xëy bette nit ak loo xam ne mbugal lay doon waliyaasu billahi taala wa jamii saxatika ak mboolem loo xam ne euh, daf lay merloo lépp loo xam ne ci yow borom bi subhanahu wa taala daf lay merloo loola maa ngi làkku fi yow ba nga xam ne danaa ca a mucc kon loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ñaan ci borom bi subhanahu wa mu bokkunu defal li nga xam ne mooy ndimbalam baat bi ma waxoon ne dama koy bàyyi ndax naa ci des waag mooy wal magram al magram mooy bor arab danaan garima bi kasri ro yi mooy iddaana mooy mooy let na am na ñu wax ne liñ ci jublu fii mooy ma yustadaanu fii ma la yajuz wa fii ma yajuz summa yajisu an adaa'i nit ki mën lépp sax lu dagan maanaam mën naa nekk ci ay jafe-jafe tax mu leb loo xam ne dagan na ci moom mu leb ko kak ko lebal itam dagal na mu waaw walla sax mu dem lebi loo xam ne ci dëgërut ndax nit ki léeg-léeg mu lottu ba lottu googu joo ko ci muy leb loo xam ne wax dëgg yàlla xam ne ne daganut mu dema dem ba yàgg nag mu lottu ci fay ko waaw mu lottu ci ci fay ko almaxram kon mooy bor mooy bor waaye almasum nag niñ ko waxe woon mooy li nga xam ne mooy luy jur bàkkaar loo xam ne ci day jur bàkkaar ci doomu aadama ji loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ci xadis boobu di ko muslu ñaan yàlla mu usul ci ñaar yooyu yëpp wallahu taala alam wa nisbatul ilmi ilayhi aslam wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala 人呀。